Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil haadi wal khamsiin وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس faman tabi'ani fa innahu minni al-aaya wa qaala Iisaa alayhi salaam in tu'adhibhum fa innahum ibaaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziizul hakiim fa rafa'a yadayhi wa qaala allahumma ummati ummati wa bakaa fa qaala allahu azza wa jalla yaa jibriil idhab ilaa muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu maa yubkiik fa ataahu jibriilu alayhi salaatu wa salaam fasa'alahu fa axbarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bima qaala wa huwa a'lam fa qaala allahu ta'aala ya jibril idhab ila muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka rawahu muslimun rahimahu allahu ta'aala qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ñuy ñëwaat ci garab gi nga xam ne lañ tolloon ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ci suñu jotaay bi ñu génn muy garabu yaakaar wala buntu yaakaar chapitre yaakaar ñu ne woon ci numéro cinquante et un muy juróom fukk ak benn buntu juróom fukk ak benn ah mu ne gisoon nañu ci jotaay bii ñu génn nag ñu gisoon moo doon xadis quatre cent vingt-quatre muy xadis Mawlana Abu Hurayra be anhu bim ne ma qu'udan ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma fi nafar tey nag ñu war a gis xadis bu bees comme ni ñu ko waxoon mooy xadisu deux cent vingt-cinq non quatre cent cinq ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne waan Abdillah ibn Amr mu ngi jële xadis bii ci Seydina Abdallah mu ngi jële ci Abdallah ibn Amr di doomu Amr Amr boobu di doomu al-Aas ibn Waa'il as-Sahmiyu radiyallahu anhuma anna an-nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi la baayam la mu ne anna an-nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallama talaa jàng ta'ala fi Ibrahim mooy wax ja xam ne moom la Eh, suñu boroom wax ci mbiru Seydina Ibrahim waaye ca suuratu Seydina Ibrahim Xaliilur Rahmaan mooy ban wax bi mu ne Rabbi eh suñu boroom innahunna gis nga gis nga kii nii ñu ngi tudd eh, xërëm yii nii <laughs> way sànk nañu kasiiran lu bare bare bare bare bare bare waaw non dañoo sànk lu bari xërëm yi rabbi innahunna adlalna kasiira sànk nañoo ñu bari ah minan naasi ci nit ñi de fa man tabi'ani képp ku ma topp man ibrahimu alayhi salatu wassalam fa innahu minni ci man la bokk fii la ci al imam wa al aaya waaye da cee teg wa suñu boroom wa man asaani képp ku moy wuteeg lii nga ma yónni yaw borom bi fa innaka ah yow de waxul ni nga bugal ko voilà <laughs> yow ku ma moyoon bugalal waaw ku ma topp fa innahu minni ci man la bokk Allah <laughs> waaye waxul wa man asaani neewul fa azibhu borom bi bugal ko déedéet wa man asaani fa innaka ku ma mooy fa innaka ah borom bi mooy na ma de waaye nag ante yow de innaka ghafurun yaa aji jéggalaa koon rahim aji yërëmaa koon waaw. mooy même ñooñu borom bi même ñoo mooy fexeel sa sa sa waane yërmande bu mu deñ ci ñoom Allah <laughs> ba ba ba nu muy nu muy mujjee seeni mbir dinañ ma topp dinañ nekk ci njub léegi aaya boobu la mu ne wa qaala Isa mu ne Seydina Isa daal di wax mooy yonent bay sa saam di wax euh, la nga xam ne moom la yonent yi waxoon euh, muy Seydina gis nañ Seydina Ibrahimul Xaliil léegi nag muy ñëw di wax ci li nga xam ne nag Seydina Isa ibn Maryam alayhim asalatu wassalam moo ko wax mu ne wa qaala Isa mu ne Isa alayhi salaam nee na in tu'adhibhum ay borom bi boo leen mbugalee ñii nga ma yónni ci ñoom de te ñuy weddi di déconné ah boo leen mbugalee dafa innahum ibaduk ñoom de ah boo leen mbugalee say jaam lañu de wa in taghfir lahum waaye boo leen jéggalee dafa innaka yow de dëgg-dëgg yow anta yow al-azizu yaay ki noot sa nguur al-hakimu yaay ki xereñ ay atte waaw <laughs> waaw Allah suratul mooy avant eh, bi benn laay lañ ci teg beneen saar bi jeex suratul maida muy aay cent dix-huit mu ne nag bi saa saar jàngee ñaari laay yi nga xam ne ku ci nekk yonent bi yàlla boo xam ne min ulil azmi moo ko wax ci tànneefu dig eh, tànneef yu mag yi ci mbindeefu yàlla yi insuhum wa jinnahum wa malaikatuhum ñoom ñépp mbindeefu yàlla yépp tànneef yu mag yaa ngi mu wax la waxoon fa rafa'a yadayhi yonent bi alayhi salaatu daal di yëkkati ñaari loxoom wa qaala mu ne allahumma ummati ummati mu ne allahumma ay eh, sa borom ci tur yu sell yeeg ah, melo yi nga xam ne ëpp na xelu doomu aadama ummati ay waay borom bi sama sama xeet sama xeet waaw mooy maa ngi lay ñaan sama xeet c'est yërmande ngir sama xeet waaw n'est pas que ummati ummati loolu sama xeet sama xeet mooy ngir lii ñii ñaan lu raw loolu defalal ma ko sama xeet waaw léegi nag wabaka mu jooy alayhi salaatu wassalaam wax yërmande gu rëy gi mu amal xeetam ak safaqa ñeewante ji fa qaala allahu borom bi tabaraka wa nag ne yaa jibrilu ne jibril alayhi salaam malaaka bi idhab ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nu mu gën a gaawe ci sayyidina muhammad mu le demal ki muhammad waaw demal ci muhammad sallallahu alayhi mu ne wa rabbuka ta sa borom aalam moo gën a xam moo xam na li mu koy bëgg li muy yebal jibril ngir mu dem laaj ko yonent bi sallallahu alayhi borom bi xam na ko voilà allaamul ghuyub <laughs> salhu nga boo demee yaw Jibril na ko laaj maa yub kiik nee ko a ah, man de borom bee ma yónni ci yow nee na lan moo la jooyloo fa ataahu ca saasi Seydina Jibrilu fa ataahu Jibrilu Seydina Jibril dikkal yonent bi salaam fa axbarahu rasulullah mu ñëw laaj ko li borom bi wax mu laaj ko ko fa axbarahu mu xabaare ko rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xabaare Seydina Jibril lan moo ko jooyloo fa axbarahu rasulullahi sallallahu alayhi bima qaal waaw yonent bi alei nettali ko xabaare ko li mu wax wa huwa a'lam da bi moo gën xam lool <laughs> fa qaala allahu taala noon fa ataahu jibril voilà fa axbarahu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di koy xabaare bima qaal li mu wax léegi mooy Seydina Jibril dem daal di koy waxaat boroomam wa huwa moom aalam moo gën a xam fa qaala allahu taala boroom bi nga xam ne moo kawe te nag wax fa booba ne yaa jibrilu e eh yow jibril malaaka bi alayhi salatu wasalam idhab ila muhammad ne ko delluwaatal ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa qul nee ko inna ñun boroomam sa nurdika nee ko dinañ la gërëmloo man de dinaa ko gërëmloo dinañ la gërëmloo fii ummatika ci sa xeet wala nasuuka te duñ la ci gàcceel waaw duñ la ci gàcceel duñ la ci teglu la metti sa gannaaw ak lay ñëw ca kanam mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul xuseyn rahimahullahu taala léegi ginnaaw bi ñu gisee lii bi est-ce al imaamu muslim abul xuseyn muslim ibnul xajjaaji moom rek a ko solo rahimahullah ñu ne la waawaaw comme biñ génn rek xaalis bi ñu génn moom dong moo ko solo al imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngi koon di ci kitaabul iman baabun du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy ci téeréb ngëm yàlla buntu bi la nit surah yi def ñaanu yonent bi saa ngir xeetam ak jooy gi nga xam ne moom lay jooy ci seen xaal ndax ñeewante ndax sopp gum leen sopp mu ne haddathani al imaamu muslim mu ne haddathani yusuf ibn yunus ibn abd al a'la as-sadafi mooy yunus ibn abd al a'la mu ne moom dong moo ma nettali sama sëriñ bi di yunus ibn abd al a'la ibn maysara ibn hafs ibn hayyan al-misri abu musa al-muqri sëriñ bi nag moom moo moom imam muslim rahimahullahu ta'ala dafa jël hadith bi ci moom mais imaamu muslim moo ko njëkk a génn àddina waaw waaw comme ça boo yaakaaree ne yow si sëriñ yi tout le temps ah ñoom ay mag lañu moom xam naa moom yàlla nañu borom bi may rek ñu ñuy yàgg gunge ay mooy jële yow kat moo la ne yaa koy gunge wala moo lay gunge même bu dee moo la wax <laughs> yaa dégg na nga dégg léeg-léeg wolof yi ñaane noonu <laughs> yal nañu la fi yal na la fi borom bi yàgg bàyyi nga ñuy gunge ba ci kanam ak kanam ma ne ay waay yu <laughs> gunge yooyu te nekkul yaa koy gunge <laughs> mooy sa bëj mooy dina lekk say ceeb ñeraan la yow kay neel yal na yàlla ci atala allahu baqa ak yal na borom bi guddal saw fan waaw loolu dayul ay nit ko gunge fan gunge kenn nekku fi gi gunge kenn waxin la mais bon mooy loolu balaa bëgg wax ne yaakaar am na ñoo yaakaar ne wala ñu ñuy wax lool ndekete yoo ka leen koy wax ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo ñee ñoom ñooy gunge waa ji même bu dee moo leen nag sëriñ bii nii eh, as-Sadafi nii rahimahullah ku guddoon fan la voilà ku guddoon fan la ndax moom eh, mu ngi génn bi muy génn àddina en fait six ans moo ko defe woon am cent ans waaw moom presque centenaire la moom waaw quatre-vingt-quatorze ans lu dund mu ngi génn àddina moom moom nii li nga xamante ne nii mooy la deux cent soixante-quatre ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam gane woon àddina l'an cent soixante-dix l'an cent soixante-dix génn deux cent soixante-quatre yaa ngi gis kon kooku ci l'an deux cent soixante-dix mu am cent ans quatre-vingt-quatorze ans alors que imaamu muslim rahimahullah mooy kon jàppal deux cent soixante la génn àddina imaamu muslim moom deux cent soixante et un la génn àddina euh, la génn àddina kon mooy imaamu muslim génn na àddina ñetti at sëriñam bii di door a génn àddina waaw kon nag loolu la te loolu moom fréquent na voilà boo ku yaakaar ne waaye sa baay yaa koy miraas <laughs> attention de woon nañ la ca siira ba ñuy gis euh, tarjama Seydina al-Fadl ibn Abbas mais Seydina al-Fadl ibn Abbas moo njëkk gaañu baay bal Abbas ah. <laughs> voilà <laughs> voilà te loolu dafa bari waaye mooy boo nee ci dund gi léeg-léeg al amaan yi daf lay def wa gharratuhumul amaan yi da leen di dañuy waaw ñu nekk rek jàpp ne comme que diwa mag moo la ko boroom <laughs> wa kam min sahihin mata min ghayri illatin wa kam min saqimin ah aasha ah, hiina min ad-dahri waay ñaata ngay gis koo xam ne ku ne tegal wér dara dalu ko maata min ghayri illatin laa wax mu faatu ci loo xam ne du benn illa bu ñu xam benn cause bu ñu xam waxoon naa la amaana sax génn nag def na bilan bis boobee médecin yi ne ko bi baax na cœur bi baax na rein yi baax na tout est ok yow kay war nga wax comment tu fais <laughs> mu génn am crise cardiaque ah. bi mu génnee ci médecin bi yor résultat yi di woo soxna si ngir walo di ci mu am crise cardiaque borom bi daa wax dara wala mu romb benn ndaraan tël ko benn oto benn chauffeur wala koo xam ne sax mën na dawal waaye seetlu ko woon pour x raison mu daal di koy fël <laughs> kon ñaata ngay gis koo xam ne dara dalu ko mu gaal génn àddina si loo xam ne du tax tax bu ñu xam waaye wa kam min saqimin yaa dinañ gis ñoo xamante ne nii dañoo woppoon ba ca ñay takk téere bañ tekki téere yi ñàkk ci moom yaakaar <laughs> gaa yépp foog ne di di waajal nag wañ ko war a dëjale ndekete gaa yooyu yépp doon toppatoo nag wa mu dina lekk seen seen ceebu dëj <laughs> waaw waaw wamam min saqimin aasha dund na xiinan jamono wu bari laa wax mi ne dehri ci dëj ci jamono ji waaw jamono ju bari kon nag mu ngi noonu mooy yunus haddathani imam muslim mu ne nettali na ma yunus ibn abdil a'la as-sadafi liñ doon wax mooy moom nii moom mujjee génn àddina si taalibeen bi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana nettana ibnu Wahb ne Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri talib imam Malik Abu Muhammad al-Misri ak ñoom imam al-Layth ak gaayooyu rahmatullah alayhim qala mu ne akhbarani mu ne xabaare na ma Amr ibn al-Harith mu ne ki ma nettali mooy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawlahu Abu Umayya al-Misri rahimahullah mooy càllale bi càllale waa misra la Yunus ibn Abdul A'la misri ibn Wahb bon nga ne mais ibn Wahb kon taalib imam Malik imam Malik daa ma sa dem misr madani la woon après mu nekk misri voilà Medina la ne woon après mu jóge fa nekk misri voilà mu ngi noonu léegi kon moom mu jële qaala mu ne axbarani Amr ibn al-Harith wax nañ la Amr ibn al-Harith al-Misri kon rahimahullahu ta'ala qaala mu ne anna Bakra Amr ibn al-Harith mu ne ana Bakr ibn Sawada mu ne ku ñu naan Bakr ibn Sawada ibn Sumama ñu koy dàkkatal Abu Sumama al-Juzami al-Misri moom itam Misr la cosaanoo foofu la ne woon bokk haddathahu moo ko nettali an Abdurrahman ibn Jubayr moo ko jëlee ci Abdurrahman ibn Jubayr moom itam al-Misri al-mu'azzin noddukat la woon al al qurashi al-amiri mawlahum rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr te Abdullah ibn Amr mi dafa noon ni Égypte voilà loolu la <laughs> mu ngi noonu loolu la ya Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husayz ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ñi Abu Abdurrahman ñi Abu Nasir al-Qurashi baayam saxaaba la moom it saxaaba la anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam talaa qawla Allah azza wa jalla fi Ibrahim léegi mu wax comme ni mu jeexoon même kàddu yi la amul dara lu ci al imaamu an-Nawawi soppi kon hadith bi ginnaaw biñ gisee lii ci bi nga xam ne imaamu Muslim Abul Husayni moo ko indi léegi euh, premièrement ana lëkkaale li nga xamante ne nii mooy lii ak suñu bunta bi nga xam ne moom lañu nekk dañ naan lëkkaale bi mooy ci baabur mooy ne li borom bi ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Jibril demal nga wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna sanurdika fi ummatika wala nasuk allah <laughs> ne ko demal nga wax Seydina Muhammad male waaw demal wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen dinañ la gërëmloo ci sa xeet bul am dara loo tiit ci ñoom sa gannaaw wala nasu uk te duñ la ci defal loo xam ne da lay indilum njàqare waaw waaw ñun xanaa bokkoon ci xeetam ah lu ñu yéeme yéeme yéeme nag ay jullit lañu nag waaw ah qaalatil arabu amanna qul wax leen ni gëmagu ngeen amagu ngeen iman waaye nag wax leen naa ah ñun de xanaa nag war nañoo mën a wax aslam naa te dañu naan aslam naa de <laughs> waaw yàlla ko borom di nangul te ñooñu ñooy ummatu daaw waxoon nañ la xeet yonent bay saasan dafa bay bàcc xeet bi gën a rëy wa ma arsalnaaka illaa lil alamin te yónni wuñ la lu nga nekk yërmande ngir ñépp ñoo xam ne borom bi mooy seen rabbul alamin yonent bi alei ñépp ñu fi mas a jaar xeet yi fi masoon a jaar ba ñii ba particules yépp te loolu nit ñeeg jinne yooyu ak lépp pepp suuf yéeg particule lu nekk garab yéeg njaay àll yéeg ci côté boobu suñu borom da koo yónni ci ñoom mu nekk rahmatan lil alamin waaw loolu mooy mi ngi ne yaatu mais après moom beneen xeet dangay ngay wàccee degré muy xeet bi nga xam ne mooy ummatu daawa xeet bi nga xam ne ci moom lañ ko yónni mooy gannaaw ba mu feeñee fële ca Makka tàmbalee woote inni nadirun lakum bayna yaday adabun alim déppi boobu mu commencé woote moom alayhi salatu wassalam di woo nit ñi avant loolu sax ci par secret ba ni boobu ba ni àddina bi tukkee ku ko gëm ak ku ko gëmul chrétien beeg yahud beeg athée beeg bouddhiste beeg chanois beeg lu nekk ñoom ñëpp xeetam la buñ ko yónnee waaye nag mu am mu gën a wàccaat beneen dégg rek xeet bi nga xam ne ñooy ummatul ijaaba xeet yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko wuyul xeet woo nag la suñu borom di wax waaw ne ko waxal muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow jibril inna sanurdika fi ummatik inna ñun borom bi sanurdika dinañ la gërëmloo fi ummatika ci sa xeet xanaa waxu ko woon ca suuratu duha ah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa wala sawfa xilsif naa yu'tika jox la rabbuka sa borom yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatardaa ba ni ngay gërëme waaw Allahu akbar moo tax keroog siraat gisoon nañ ko bu ñu doon gis xadiis shafaa bi mu nekk ca côté siraat moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan allahumma ummati allahumma ummati bu gaa yi jéggi siraat allahumma ay sama borom samaw xeet samaw xeet allah waa ñun ñu bokk ci xeet woowe suñu borom ne dina ko jox ba mu gërëm te du ko def du ko jàqloo te yonent képp ku ci nekk ci njàqare ku ci nekk ci lu metti da koy jàqloo waaw waaw képp ku nekk ci njàqare ci xeetam day metti yonent bi alayhi salaam allah léegi borom bee ko allahu akbar moo nañu laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum aziizun alayhi maa anittum hariisun alaykum bil mu'miniina ra'uufun rahiim fa in tawallaw faqul hasbiya Allahu laa ilaha illaa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim jeexital suuratu tawba mu ne laqad dëgg-dëgg jaakum dikkal na leen rasulun am ndaw min anfusikum bokkoo jóge ci seen biir ci beneen njàngin njàngin bu wér ci alquran min anfusikum jóge ci ñu gën a tedd ci seen bii ndax moom masula jóge di jaar ci ndiggul ñu sell ñi di toxoo ci ndiggul ñu sell ñi ba ni muy agsee ci ndiggul Seydina ak ci Abdallah ba ni ko Sayyidatu Amina di di di di di ko ëndi àddina waaw waaw masula xam maam buy fo waaw te borom bi newoon nañ ko gis nañu taqalluba wajhika ha non pas boobu boobu kii la ah wa taqallubuka fi saajidin voilà boobu laa soxla wa akbar borom bee la doon serve yow Seydina Muhammad waaw ba ngay jàllar be di jóge ci ndigg yu sell ya di dem ci ndigg yu sell ya te nga xamante ne ay sujud kat lañ woon ay toroxlul kat lañ woon jir seen borom waaw sa borom boo bëre masula bàyyi say mbir kon nag wàkkirlul ci moom dong tabul faale li la kuffaaru Quraysh yi di tëkkoo waaye yow jurit bi wàkkirlul ci borom boobu wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'u al-alim waaw kon wàkkirlul ala al-aziz ar-rahim ci ki nga xam ne moo noot ci nguuram arrahim mooy ak yërmaa koonji yaatu yërmande allazi mi nga xam ne yow saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaraaka moo la doon gis di la surveiller di toppatoo say mbir xiina taqum booy taxaw waaw waaw booy taxaw di julli moom la sa boroom a ngi lay gis wa taqallubaka fi saajidiin bi ngay jàllar beku ca ñuy sujóot ngir seen borom position boo nekk ci solaat sa borom a ngi lay surveiller mu ngi lay gis dara na ci moom waaye wa taqallubaka fi saajidiin bi ngay taxaw di julli waaye lu jiitu loolu ak ba nga taxawee hiina taquum ba nga taxawee yow dong wéet sa borom dong di ko jaamu fu kenn newul wàkkirul sa borom boobule wa taqallubaka ak bi mu la bëggee wàcc ci kaw suuf di la jaarale ci ndigg nit ñi al athar waaw ñu sell ñu te teey ñu jóge ci ndigg ni ñu jóge ci maam aadama alayhi salaam di wàcc di jaar ci ndiggal ñu sell ñi nga xam ne ñoom ñépp a toroxloo ngir seen borom as-sajidin al-khadi'in lillahi rabbi rabbihim ngir borom bi nga xam ne moo doon seen borom waaw yonent boobu nag min anfasikum kon wala min anfusikum waaw mu ne azizun alayhi ma anittum gis nga yonent boobee gis nga li ngeen nekke ci ay coono da koo metti da ko da koo yittil waaw coono bu ngeen nekkee ci coono da koy préoccupé mu diis lool ci moom xarisun alaykum ak xër ci yéen ngir seenu mbaax ak seenu jub bil mu'minina te nag ci way ngëm yàlla yi raw borom bi jël loo xam ne ay meloom lañ dox ko ko <laughs> alaysa min asma'i llahi tabaraka wa ta'ala ar-ra'uf ar-rahim bala loolu la ko ràng moo tax borom bi daa jël ci asma'u llahi al-husna yi mooy moom yonent lay saa saa mooy ki ko gën a ràngoo ci mbindeef yi moo tax moom mooy mooy Habibur Rahman moom mooy soppeeb Ar-Rahman nga xamante ni dafa bind mbindeef yi indi leen ngir ñuy ay melo ñu fexe lool di ko melowoo def ko jikko di ko dundee waaw ki mu ci gën a ràng nag la gën a mat ku am ci moom ngay jële muy lay roogalaat ci moom ngay jële mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo mu ne ko raufur rahim ak ñeewante ci yéen rahim yërmandeem dafa yaatu ci xeet yi <laughs> waaw kon nag moo tax ma ne la borom bi wala sawfa yu'tika rabbuka laa jox sa borom ba ni ngay gërëmi mooy loolu kenn ëllëg du nekk ci lu ko metti lu metti Abdullah bokk ci xeetam yonent lay saa saam loolu te te te te loolu fekk muy kontaan déedéet waaw nga ne ma bon man nag am naa benn nag waaw waaye kon lii ngay wax nii ça veut dire kenn du dem safara ñu la loolu tekkiwul loolu <laughs> non parce que moom ci boppam lu gisoon nañ xadis bi nga xam ne nee na damaa sama mbalka ma keroog ca xawdu ba am na gaa yoo xam ne dañuy ñëw ci xawdu ba bëgg naan ma gis malaaka yi di leen dàq <laughs> ma leen mais ñii ci sama xeet lañ bokk ah mais yéen xanaa xamu ngeen ne ñii ci sama xeet lañ bokk ñu ne ko yow xamoo nii lan lañ lañ lañ sos waaw ñii <laughs> xamoo ngeen lan lañ sos sa gannaaw. nee na ma wax la nga xamante ne ne leen fa soxkan soxkaa kon nag sori leen sori leen ndax lan moom du ko gërëm loolu dul li gërëm loo yàlla te boroom bi moo gërëm ne am na ci ñoo xamante ne nii foo jaar dinañ jaar safara waaw te nag yonent bi alei salatua salaam gërëm lu dul li gërëm li li boromam gërëm allah allah allah allah <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu fa soxqan soxqa mu ne sori leen kon sori leen kon nag mu ngi noonu dina gë mais lépp day ànd ca la borom bi gërëmoon ni lii mooy am kon wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda loolu ñépp ci xaj <laughs> waaw kon nag baabu yaakaara ngo baabu rajaa ila espérance espérance <laughs> ayon de l'espérance eyo de l'espérance insha allahu taala léegi ginnaaw loolu kon gis nañ lëkkaale bi xadiis bii nii al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahimahmatullah alayhima mu ne hada alhaditu mustamilun ala anwain min alfawaidi minha mu ne gis nga xadis bii dafa làmboog ay xeet ci ay njariñ bokk na ci bayaanu premier bayaanu kamali shafaqati nnabii sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi wa i'tinaa'ihi bi masalihihim waaw mu ne day wane xadis bi matu ko ñeewante yonent bi alayhi salaam bi mu am ci xeetam ak yittewoo bi muy yittewoo la leen di jariñ wa ihtimaamihi bi amrihim ak ni muy yittewoo seeni mbir waaw wa minha mu ne bokk na ci liñ ciy ja ndax looloo tax mu mu mu mu jàngalaaya yële nga xam ne yonent bu nekk na Alxaliil Seydina Isa alayhi salaatu wa salaam ku nekk di wax borom bi ah ñii ne say jaam lañu waaye nag ah ku ma topp de ci man la bokk xalil alayhi salaatu wassalaam waaye nag ku la mooy neewul bugal ko comme li wax sànq mais mu woo la nga xam ne mooy yërmandeem bu yaatu ga allah <laughs> mooy jëkki yeneen way saasaam doonul woon dañ di xalaat xeetam waaw am yaakaar ci boroomam mi ko nit mu borom bi defal ko ci xeetam loo xam ne defalu ko woon nabiyyan an ummati defalu ko benn yonent ci xeetam waaw te teewul dig na ko mais mu koy ñaan ndax ñaan addu'a al-ibada ñaan ci mooy dig ni dig ndax mooy nit ki day toroxlu waaw te borom bi nee na wa ma xalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun man binduma jinneeg nit lu dul ngir ñu torox loolu ma di ma jaamu di ma wéetal booy ñaan koy waat allah koy ñaan allah ci kan ngay dellu am man yujibul muttarra idha da'ah kan mooy nangul ki nga xam ne daa dem ba yaakaaratu kenn fekk yaa ngi nekk ci xaal boobee borom bi nee na maa lay wuyu waaw wa yakshifu su te doo nekk problème boo nekk maa la koy fenqal maa la koy dindil maa la koy fegal kon nag yonent bi alayhi salaam non seulement mu ñaan boroomam ginnaaw bi mu bi mu bi mu bi mu waxee lii ne allahumma ummati ummati ay sama boroom sama xeet sama xeet wa bataa mu jooy waaw mu jooy ndax lan xeetam cofeel gi mu am ci ñoom yërmande gi mu am ci ñoom yittewoo mu muy yittewoo seeni njariñ ak tamit li muy yittewoo seeni mbir waaw mu ne wa minha istihbaabu raf'i al-yadayni fi ad-du'aa mu ne bokk na ci li ñuy jànge ci xadiis yi imaam al-Haafiz an-Nawawi ci al-Minhaaj rahimahullah mooy sopp gu ñu sopp nit ki buy ñaan mu yëkkati loxoom moo tax dane Seydina euh, Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu dane wa fa rafa'a yadayhi wa qaala allahumma ummati ummati ha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yëkkati loxoom bokk ci ay tegginu ñaan nit ki yëkkati ñaari loxo mu ne wa minha bokk na ci lañ ciy jànge al bisharatu wala al busharatu al azima li hadhihi al umma zaadaha allahu ta'ala sharafa bima wa'adaha allahu ta'ala bi qawlihi sanurdika fi ummatika wala nasu'uk waaw bokk na ci liñ doon wax ci lu jëkk sànq mu ne bokk na ci bon nouvelle mbégte gu rëy gi gu mag gi nga xamante ne moom la xeet bi bi ñeel xeetu yonent bi alayhi salaam yal na ko borom bi yokkul ak teraanga ci li mu dig yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko dinañ la lu ci sa xeet te duñu la ci duñ la ci lor waaw la ci gàcceel te duñ la ci teg ci njàqare imam an-Nawawi mu ne wa hada rahimahullah min arja al ahadith li hadhihi al umma aw arjaha mu ne gis nga lii nag mooy xadis bi nga xamante ni nii bokk na ci xadis yi gën a yaakaarlu nekkoon ci baabul raja buntu bi yaakaar bi gën a yaakaarlu ci xadis yi yonente bi alei salaam ngir xeetam wala muy sax bi ci gën a yaakaarlu premier numéro un mu ne wa minha bokk na liñ ciy jànge ba léegi ci fawaid njariñ yoo yële bayaanu izami manzilati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inda allahi ta'ala wa azimi lutfihi subhanahu bihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañ ciy jànge tamit te dañuy leeral màggaayu darajaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam wàccuwaayam sa boroomam tabaraka wa taala ak tamit borom bi ñeewanti gim ñeewanti ci moom cofeel gim ko gim ko bëgg woo naa ak sellam moom sallallahu alayhi wa sallam ni ko borom bi soppe mu ne wal xikmatu fi irsaali jibrila alayhi salaam li su'aalihi sallallahu alayhi wa sallam izhaaru sharafi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu bil mahallil a'laa fa sa yartada fa sa yartadi fa sa yurtada wa yukram bima yurdi wala wa fa sa yartada ah fa sa yurtada wa yukram bima wa yukram bima yurdi Allah mu ne tamit le fait que sagesse njàngat xariñ tërëf di nekk ci li tax suñu borom yónni Seydina Jibril xam borom bi soxlawul woon moo tax tout le mu naan la wax wa moo gën a xam mënoon na ñëw rek wax yu ko noonu comme hadithul qudsi wala loo xamal ko ne ko dinaa la kii mais ngir wane yitteem gu mu yittewoo mbir mi mbiram moom alayhi salaatu ak cofeel ak ni mu ko soppee ni mu ko bëggee mu jël ki nga xam ne mooy ndawam bu mag bi ci malaaka yi yónni ko ci ndawam bi mag bi ci jinne ak yi nit ñi waaw muy rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw loolu nekk di wañe ah teddaange ah sharafu nabi teraangaay yonent bi alayhi salaam fa ko borom bi teg te moom mu nga jëm bërëb ba gën a kawe fu mbindeef mën a àgg moom la fa borom bi teg wa annahu bil mahallil a'la te nag ah dees na ko gërëm waaw den nañ ko defal teral ko ci loo xamante ne nii moo koy gërëm loo waaw allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi nii kon nag ah babu raja kon nañu yaakaar xam ne ki ñu àndal moo tax yonent bi alayhi salatu wassalam wallahi amul benn yiw lu dul bijjil nañu ko amul benn loo xamante ne nii safaan la lu dul jañal nañu ko leeral na ko waaw tarakana fi lmahajjati ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha la yazigu anha illa zair waaw dañoo bàyyeeg ñal xal woo xam ne dafa leer nañ muy sirat al mustaqim waaw mu leer nañ guddiim gi comme bëccëg ci leer guddi gi du la dam kenn du ko jeng nag dévier bàyyi ko fi di seet ñoom parce que ñoom diwut ñoom Christophe ak ñoom Christian nee na ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom du dëgg du diine nga topp leen ci ngir sa mbir àddina lu dul koo xam ne moom dafa jéng xolama ma jéng waaw allahu akbar kon nag ja'alana allah min man min ummati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haqqan ba ay nekk noonu après def lu ñu neex non ñi nga xam ne yonent bay saasaan da leen di bëgge waaw ndax moom yu bàyyi ah day day day puukare day kii boobu day kii nu day day ëllëg yawmal qiyaam day wax yeneen yonent yi alayhi salaam comme si xool leen sama xeet waaw ñu am mooy yeneen yonent yi seen xeet amu ko yàlla nañ bokk ci ñooñal te ñooñu duñu ay ñoo xamante ne nii ci mooy yàllaak di ak tamit ñàkk yaakaar ci lañ newoon bal dañuy am yaakaar fu ñu toll tey jëf lépp loo xamante ne ni hein moo leen di may ngërëmu seen borom même bu dee ne xam nañ ne mataluñ dara waaw même bu dee ne xam nañ ne mataluñ dara waaye nag ci noonu la ñuy nekk waaw waaw <laughs> waaw mu ngi noonu loolu la de